أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen doole ndokkeel ci weer wu tedd wu mag wi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne dara taw ko Euh, lépp li nga xam ne namm nañ ko ci def ci ak jaamu yàlla yàlla sunu borom subhanahu wa taala nangul na ko lépp loo xam ne dal nañ ci ay rëq-rëq yàlla ñu ko sunu borom jégal kon ñi ngi leen di dollee nuy ñi ngi leen di nuyuwaat ci euh, jumaa ju màgg ju tedd ji ci barab bu tedd bi ni ñu ko xamee rek muassasatul wafa bi xuquqil imaan ni mu ko amu ni mu ko baax ko defee ci weeru koor wu ne ci bis bu ne ñu am benn mbokk benn borom xam-xam boo xam ne danañ ko dalal tomb boo xam ne bu ñu ko jàngatee ñun ñëpp dañ ci bokk jariñu ñu julli ñëpp dañ ci jariñu kon tey fukki fan ak ñeent ci weeru sahru ramadan al mubarak mi ngi dalal menn mbokk moo xam ne mii yaakaar nañ ne ci liggéey bii la bokk waar wi nga xam ne moom la asasatul wafa di taxawee sëñ bii ñu dalal tey insha allahu taala moom lay ci lay taxawe kon mbokk yi tey ñu ngi dalal suñu mbokk a Mokhtar Kebe bu jógee ba dakaar ñëw ànd ak ñun ci barab bi ngir fas yéene jàngati tomb boo xam ne tomb bu am solo lay doon mu di xaddiitu Filistin xaddiitu Filistin nag loo xam ne jullit ñëpp la soxal nekkul ni ñu koy waxee lu bari ci mbokk yi di ko xaddiitul xarab wala nangam déedéet waaye xaddiitul muslimin la ñëpp la soxal foo xam ne mooy ñetteelu barab ci barab yi nga xam ne des na laxas dem fa ngir siyaara ji barab boobu kon yaakaar naa ne ñun jullit yëpp war nañoo soxal kon tey mbokk mi ñu dalal muy seriñ Maxtaar Kebe tey jii moo ñëw ngir ànd ak ñun ci e, ci tomb bu am solo boobu ba ñoo ñëw moom ci tomb bi nag danañ xam ne tuuti rek as lu gàtt ci jaaruwaayam e, Cheikh Maxtaar Kebe mi ñu dalal tey moom moo nekk raisu at tajamuhu al islami li Sénégal moom mooy ki nga xam ne moo nekk ci boppa Cheikh Makhtar Kébé nag ni ñu ko baaxoo ni fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek fi doomi soxna yi jaar rek foofu la jaar muy lan njëkk tàmbali ci téere bu tedd bii di alquranul karim kon mi ngi jàng alquranul karim ci dëkk boobu ngeen xam muy barñi ci benn tafsir bu mag bu ñuy wax alxaaji tafsir juuf mooy ki nga xam ne moo ko jàngal alquran ginnaaw bi nga xam ne jàng na alquran bu noppi nag ginnaaw boobu la fa toxo la fa toxoo nag dem yokki li nga xam ne mooy njàngam mu kawe kone xam ne ne réew mu mag moom di réew mu xam-xam ñu koy wax Soudan Serigne Makhtar Kébé moom ginnaaw bi mu noppee ci alxuraan ji Soudan googu la dem jànge foofu Soudan ci mboolem maraaxil yi nga xam ne ci lañ war a jaar ba am diplôme bu kawe boobu ñu wax magistère ci tarbiya maanaam ci yar euh, yëmut foofu de waaye continuer na waat defaat ay gëstoom ak i njàngam ba sunu borom tawfee xalaat ko mu am magistère ci al ulum asiyaasiya ci wàllu xam-xam boo xam ne ci wàllu politique la jëm loolu sëriñ bi jàng na ba am diplôme boobu fi mu nuy waxe yéen nag euh, mi ngi liggéey ci wasaaratu tarbiya wa taxlim bi nekk Sénégal sëriñ Maxtaar moom foofu lay liggéeyee waaye yemul foofa moom formateur la ci institut islaam bu mag bi nekk dakaar maanaam ñiy formé ñi jàng ñiy jàng moom nii ci la moom sëriñ Maxtaar Kébé mii ci la bokk mosoon naa nekk it secrétaire sénéral ci bu yàgg boo xam ne li mun talal wasatiya bi ifriqiya mos na ko nekk kon daal suñu Maxtaar Kebe bu ñu doon tënk ci ay jaar-jaaram ci lu gàtt daal yaakaar na bari na waaye comme dañuy yëkkante waxtu bi li mu andi xam naa ne ñun ñëpp bëgg nañ cee jariñu dañuy yamani foofu kon ñu ngi koy dalal bu baax di ko sant di ko gërëm di ko wax marhaban ahlan wa sahlan fi di Daaru Muti ci këram ci barabam ñu ngi ñaan suñu mu defal ko tawfeex ba tomb bi nga xam ne jox nañ ko ni ma ko waxee léegi muy bu am solo muy xadiitu Filistin nga xam ne ñun jullit ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel yaakaar naa bu ñu ko dégloo danañ ci jële loo xam ne li insha allah ñun jullit ñëpp danañ ci mën a jariñu kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ko dalal jàmm di wax asalaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu suba nag xam naa ne insha allahu taala ci fukki fukkeelu fan beeg juróom ñu ngi dalal oustaz Ahmad baas moom mi ngi war a waxtaan ci eh, woy yi nga xam ne woy wolof la ku ne xam na ne woy wolof lu riis la lu am solo la mooy làkk bi nga xam ne mooy làkk réew mi kon sëñ Ahmad Bass moom dana ñëw suba insha allah fas yéene ñu jàngal tomb boobu bu ñu ba ci fukkeelu fan ba juróom benn di euh, tolloog àllarba oustaz sëriñ Mor Mbay dana waxtaane insha allah al ittihad wa taxawoon fil islam maanaam bennoo ak dimbalante ci lislaam ni mu amee solo ñuy julli ñi lañ ko war a naka lañ ko war a bu baax a bu ñu ba ci fukkeel ba ak juróom ñaar di alxamis oustaz Daawur Dia dana ñëw waxtaan ak ñun ci ahlu badar weer wu tedd bu mag it ku ne xam na ne euh, xare bu mag bu mag boobu nga xam ne jullit ñi kenn du ko fàtte yaakaar naa ne ci la xew woon moom it oustaz Daouda Dia dana ñëw insha allah waxtaan ci ahlu badar ñi nga xam ne ñoo tey woon badar bu ñu ba ci ajjuma ja euh, di fukkeelu fan baak juróom-ñett professeur Babacar mbay dana waxtaane taarixu sunuuj fi nasarati Cheikh Anta Diop maanaam nit ñi ñuul ñi euh, seen histoire ci moom Cheikh Anta Diop moom ni mu ko ni mu ko ni mu ko jàngate woon en tant que borom xam-xam bu mag boo xam ne ci Sénégal la nekkoon loolu tam yaakaar naa ne tomb bu am solo la ñu demee ba ca gaaw ba fukkeelu fan ba ak juróom-ñett euh, ku ñu wax Anman Ndiaye Oustaz Anman Ndiaye moom mi ngi waxtaane dawrul masaayix fi ma fi muharabatil istimar maanaam loolu bi nga xam ne sëriñ si ci Sénégal taxawoon nañ ko ci xeex ak ñi nga xam ne ñëwoon nañ bëgg gàllankoor lislaam bëgg bëgg bëgg not nit ñi ci doole ak not lislaam buñ dee ba ca euh, dimanche ja dibéer ja di ñaar fukki fan ku ñu wax xadd naan baabu dana waxtaane arrujuhu ilal hayaati ba'dal mawti maanaam daal delluwaat ci gëneen dund ginnaaw boo xam ne faatu am na kooku bu ñuy wax oustaz Adnaan Babu moo ko waxtaane bu ne ba ca jeexitalu semaine ba ñaar fukki fan ba ak benn ku ñuy wax oustaz Salihu Gaye Badar dana waxtaan ci euh, alxitaabu taxasu bi waxut waxuturati maanaam maanaam yenn yenn discours yi nga xam ne yu yu jëm ci maanaam lu lu jëm ci wàllu farfar loola ak dansé bi nga xam ne moo ci am ak naka lañ mën a fexe ba moytu loolu bu baax a baax kon daal mbokk yi loolu mooy semaine bi nga xam ne insha allah moo ci war a topp ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di dalal sëñ Maxtaar Kebe di ko wax alal wasalaam wa rahmatulah wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Thank <coughs> wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira subhaanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim wa allimna rabbana ma jahilna wa dakkirna ma nasina wa zidna ilma wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullah noo ngi sant yàlla bu baax moom mi nu jàppandal defal nu tawféex ba nu daje ci barab bi di jooxe sunu nuyoo ak sunu ziyaar ci sëñ Abbas Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi bokk ci magul islaam yi ci réew mi di ko jotal sunu nuyoo ak sunu ziar ak sunu sàkku ñaan di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci mu assasatul wafa may ñu jotaay bi ñu mën ko bokk ak sunu mbokk jullit ci fanu koor gu tedd gi ñaan yàlla lu nu fi méng ci yiw yàlla nañ ko bokk nun ñépp mu dotti ko ci réew mi di rafetlu liggéey bi ñuy def xam ne depuis daaw man ci laa ko commencé topp ci yenn barabu jumtuwaayu xabaar rafetlu ko bu baax ngir tomb xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ko fiy waxtaane rafetlu ko itam ngir ubbeeku bi ñu am ci doomu daara yépp di bokk ak ñoom waxtaan ci tomb yi nga xam ni laaj nañu waxtaane ko di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nga xam ne li seen yéene dinañ ci yegg bu ci yàlla àndee noo ngi bëgg waxtaane tomb boo xam ni tomb bu am solo la waaye bu jafee waxtaane ngir yi ci aju yépp muy mbiru masjidil aqsa bu la neexee walla mbiru baytul muqaddas wala baytul maqdis bu la neexee ndax boo ko tënkee ci mbiru Palestine rekk mën nga wax ne ci réew ngay wax walla ci xeet même bu fekkee ne loolu am na solo waaye bu ñu ko delloo ci li waral yëngatu bi yépp kenn ku ci ne dinga nga xam bari li muy wax ci mbiru yahud ndax boo seetee qissatu yontu yàlla Muusa ni mu tasaaroo ci alquran ci saar yu bari ci tolluwaay yu bari bari na ci li muy feeñal mbiru yahud ak seen taxawaay wane aussi seen noonoo gu tar ak jullit ñi wane seen bari pexe wane aussi seen ñaar ñàkk ko xormaal digaale waaye wone mbeewte ak foog ni lu yàlla bind ñoo la féete kaw boo ko dee jàng ci alquran nii dangay foog ne melokaanu démb rekk lay wax waaye boo ko xóotalee topp doxub lislaam ba mu tàmbalee ca Médine bee sunu jonn yàlla tey gii dangay gis ne fépp fu ci fu ñu ci toll rekk bu ko waxtaan wi maye woon dangay gis ne jaamaarloo diggante jullit ñi ak yahuud yi jaamaarloo la boo xam ne bi daanaka dafa continuer boobu ba léegi amul benn période boo xam ne bii noppalu nañ ci boo ko jëlee ci bi yonent bi nekkee Médine boo ko jëlee ci li ñu tudde alxurubu salibiyee ñu tudde ko guerre des croisés bee bi ñu ñëwee ci solo mbiru baytil maqdis bi dangay gis ni ki ñu fi jaamaar lool jaamaar loo bu metti moo di yahud yi donc dafa mel ni borom bi dafa ñu bëggoon jox yóbbal ci alquran ngir wan ñu ñooñu nan lañu war a jëflanteeg ñoom ak fan lañu war a toll ci jëflante boobu xëccoo bi aussi xawlal baytul maqdis yàgg na naka jekk ci taarix dañu koy xëccoo ba ko yonte yàlla daawud tabaxe bee ci sunu jonn yàlla tey dangay gis ne boo boo boo boo gëstoo bi kilifteefu baytil maqdis moo ngiy dox diggante yahud yi ak nasaraan yi ak jullit yi kenn ku ne di woote ne yaa ko moom mais ci biir waxtaan bi dana feeñ ni barab yooyu barabu lislaam la ndono jullit yi la li tax aussi mbir moomu gën xóot mooy barab boobu nga xam ni foofu la falastine ne barab bu yàgg la bu am jeexital ci doxu doomu aadama ci dundam ay civilisation ay xayte yu yàgg ñoo fa mas di ne lu jëkk lislaam bee bi lislaam ñëwee nga xam ni doxu doomu aadama jaar-jaar yi jaar foofu ci diine ak loo xam ne lii nit moo ko ballaloo ci xelam am na ci jeexital gu metti ndax foofu dafa bokk ci palaas yi nga xam ni daanaka dafa ubbeeku di jox goxu àdduna bi ay yoon mu di barab yoo xam ne yi jokkoo fa dafa yomb ci waa àdduna bi waaye barab la boo xam ne aussi mën nga wax ne même bu fekkee ne lislaam ci siful jazira bi mooy ci presqu'île bi ci la juddo mais bokk na ci lu ko dooleel jokkaloo gu teel gi mu am ak Sham nga xam jeexital bi ñu am ci xam-xamu lislaam jeexital bi ñu am ci tasaare lislaam jeexital bi ñu am aussi ci jokkale jullit ñi ak jokkale sax waa adduna bu la neexee beneen bi mooy li nga xam ni mooy xëccoo waa Palestine seen réew te muy yahuud yi ñu créé fa réew mu ñu tuddee Israël te fabrication la boo xam ne bi booy seet ci histoire àdduna amul benn réew bu taxawee noonu mu du réew moo xam ne mii réew mu ndaw la ci es ci ci réew mu ndaw la aussi ci ñu ko dëkke waaye réew mu rëy la ci gannaawam ndax booy seet li fay li fay xew lépp dafa am ak jokkoo ak lii xew ci Amérique dafa am ak jokkoo ak lii xew ci réewu tugal yi bu la neexee sax nga ni dafa am ak jokkoo ak ni àdduna bi di doxe Amérique dafa bokk ci seen benn ponk ci seen politique bu ñuy jëflantee ci biti mooy seen politique extérieure bu ñuy wax tomb yi nga xam ne moo ko tënk ñoom bu ñu waxee seen jàmmi biir muy seen jàmmi réew ak seeni intérêt nañu koy aare daf ciy bokk aussi ñu waxaale aaru seen xarit yi nga xam ni ñoo leen di yombalal seenug aaru ci biti te li leen di yombalal seenug aaru ci biti bokk na ci ni ñu créé Israël ci biir ruq boobu nga xam ne am na liggéey bu mu leen di defal ngir seenug aaru loolu bu ma ko tàmbalee ko muqaddima léegi dama ciy teg lu tax ñun fii ci senegal fii ci Afrique ba fii ci gox bi lu tax ñu war a yittewoo mbir moomu nga xam ni moo xew ci Palestine am na ay xew-xew yu bari yu am ci àdduna dinañ ko yittewoo mais dayo bi xëy na du yegg ci dayob ni ñu yittewoo mbiru Palestine mbiru masjidil aqsa mbiru beytil maqdis lu moo waral loolu am na ci ay tontu yu yu may jéem bi si jëkk mooy mbiru Palestine mbiru nit ku nu tooñ la te faral ku nu tooñ lislaam moo woote jëme ji mbiru Palestine mbiru ku ñu tooñ la nit ku nekk ci suufam ay nit yu ci seen yoon newul jële ay nit ci biti ci Europe ci amerig ci yenn dëkk yi ne leen dem leen ci barab bële tudd Palestine ngeen jël fa suuf dàq ña fa nekkoon créer fa réew rey fa ay bekken jël fa alal donc même bu ñooñu bu nu dul jullit sax dimbalikuñu ku tooñ la ak faral ko te loolu lislaam daf ci woo jullit bu ne yonent bi yéen yen a ngi jàng ci siiraam ci xilful fudul ci ndaje bi ñu defoon ci kër Abdullah ibn Judaan bi nga xamee ne te booba lislaam sax ñëwagul bi lislaam ñëwee moom dafa wax ne laqad xadartu xilfan fi ljahiliyati maa amaami fi daari Abdullah ibn Judaan law duitu ilayhi fi lislaam la ajabtu ne na fekk naa benn ndaje boo xam ne bii nit ñu bëgg lu baax ci jaahiliya bi ñoo ko woote woon ci kër kilifa màkk gu ñuy wax Abdullah ibn Judaan nee na ndaje moomu bu ñu ma ci woowaatoon mu ni mel ginnaaw bi lislaam ñëwee danaa wuyu ci ndaje mu mel noonu parce que ndaje mi li ko loloon lépp mooy màkk bari na tooñ am na ñu ñuy tooñ amul ku leen aar na am groupe bu dajaloo bu amee ku ñu tooñ ñu aar ko donc yëngatu ngir jàppale mbokk yi nekk ci Palestine yëngatu la ngir dimbali ku ñu tooñ te ak ku ñu tooñ ku mu mën a doon lislaam daf ñu woo ñu jàppale ko surtout bu dee sa mbokku jullit untur axaaka zaliman aw mazluman ci xadis ba yéen ñépp xam ngeen ne yi gën mag ci jamono bu mujj bi ñett la woon tooñ yi gën a mag ci histoire bu moderne bi ñett la woon bi si jëkk mooy colonialisme ñaareel bi mooy question wu Palestine ñetteel bi moo de apartheid boo dëkkoonte ci biiru xeet bi amoon ci Afrique du Sud jàpp naa ne barab bi tooñu colonialisme kenn du ko fi jàngale ndax seen dund gépp moom la mais tooñeel boobu mën nga wax ne àdduna def nañ ci seen doole bee tooñeel boobu bu jeexul tam wàññeeku na bu baax mën nga wax ne léegi réew yi moomatul seen bopp ci wàllu politique bareetul ñaareelu tooñ bi moo doon apartheid bi nekkoon ci Afrique du Sud bodd konte ci biiru xeet muy nit ñu weex ñi nga xam ni dañu fekk nit ñu ñëw ci seen dëkk ñëw ne dañu leen di yilif jël seen alal nekk ay buur ci seen kaw ngay nekk nga nekk baadool tooñal googu kilifteefu àdduna mbootaayu xeet yi ak réew yi ak africain yi situ def nañ ci xeex biñ ci war a def ak jàmbarte waa Afrique du Sud ak seen kilif seen Nelson Mandela ba nga xam ne mën nga wax ne tooñeel boobu wàññeeku na ca at yooyu boo dee seet suñu réew mi dañu ko jëloon jàpp ko muy xeex bu rëy bu boobaa bu école daan ji dañu daan wax ci classe yi première leçon bi ñuy jàngal sunu sunu ndaw yi nekkoon ci école publique bi mooy ñu waxtaan leen ci waxtaan woo xam ni leson ba ni mu tudd mooy bodd ci biiru xeet loolu tooñeel gu mag la ak buum la boo xam ne bii day dal xeetu doomu aadama du tooñ rek boo xam ne gi dañu ko tooñ sax ñu ñuul ci benn réew mais loolu bu wéyee dafa mel ni doomu aadama ci boppam la nax saayal moom la ñuy boom alors ñu mobiliser ci àdduna bi bee xeex boobu ñu am ci ndam lu mag a mag a mag waaye bi ci des nga xam ni mooy bu Palestine alors adduna bi dañu ko seetaan te man nañ ko faj ñun bi ñu gën nekk ndaw foo daan gis ñaari Yasser Arafat mook saam nu joomaa nga daan gis bu bu bu bu soipoog ndami beeg yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci xeex bi ñii di xeex affaire nit ku ñuul ku ñu suufeel ñii di xeex Palestine bi nga xam ne dañu nangu réewam li war a tax aussi ñu bokk yëg-yëg ci question palestinienne bi mooy nun ñépp noo bokk benn umma al intima ila al yëg ne man ci mbooloom l'islam mi laa bokk benn kuréel lañu ay mbokk lañu gis naa ngeen traité fu ci fan yi innamal mu'minuuna ixwa jullit yi ay bokk lañu bokkoo googu dafa am lu mu teg jullit ci mbokkam bu ñu nee jullit julliti mbokk jullitay mbokkam du jullitu Sénégal jullitu Sénégal ay mbokkam mais jullit fu mu nekk jullit rek sa mbokk la axi fil hindi wa maghribi anta minni ana bi la tasal an asli wa nasabi innahu l islaamu ummi wa abi eh, waykatu lislaam ba ba muy wax ne ba ba nuy wax innamal muminuuna ixwa bëgg ko tënk ci ci benn dëkk rek daf koy wax ne yow suma mbokku jullit yaa xam Inde nga ne yaa xam Maroc nga ne yaa xam Sénégal nga ne yëgal ne ci man nga bokk man ci yow laa bokk bul ma laaj suma cosaan bul ma laaj fu ma dëkk suma cosaan ak suma dëkk mooy lislaam lislaam mooy suma way jur wu góor mooy suma way jur wu jigéen donc sotle sa mbokku jullit mu di waa Palestine dafay renforcer bennoo googu nga xam ne moom la jullit ñu war a bennoo te borom bi wax ne wa anna hadihi ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum faabudun loolu yëg-yëg boobu dafa commencé feebal ci jullit ñi dafa commencé woyof ci jullit ñi dafa commencé ñàkk doole ci jullit ñi jullit ñu bokk réew seenu bokkoo ci seen biir lay ne waaye jullit yëg ni moom fu jullit nekk jullit mbokkam la alors loolu lu ñu war a dëgëral la lu ñu war a yëg la lu ñu war a dund la loolu tax na aussi nu war a yëg bennoo bind bennoo ak sunu bokku Palestine yi ñetteel bi li tax mbiru Palestine yi teel ñu mooy baytul maqdis foofu la ne oustaz wax na ko mooy xibla jullit ñi bu jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko borom bi woo muy dem ci moom bi mu riñaanee foofa la dem ba muy yéeg di dem fa neex boromam aussi foofu la yéege donc loolu du symboliser ne barab boobu dafay boole jullit ñépp moo tax gis nga borom bi ba muy lëkkale di wax riñaane yonent bi dafa lëkkale diggante masjidul aqsa ak masjidul xaraam ngir jullit bi yëg-yëgam ni mu ci yëge kaaba gi yëg-yëg bu nu tollu mu yëgee ko al masjidul aqsa subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa alladi barakna xawlahu linurihu min ayatina innahu samiul alim donc yëg-yëg boobu nga xam ne te foofu am na lu sew lu fa ne mooy yonent bi bi muy dem ci masjid al aqsa ku nekk ci lislaam bii yonent bi andi nekku fa booba ay yahud ñoo fa ne ak ay nasaraan seen barabu jullukaay daawul tudd masjid beneen tur la daan tudd masjid turu jullukaayu lislaam la mais alquran bi muy tudde barab boobu tuddeewu ko ci turu ñooñu fa nekkoon nañuy tudde seeni jaaw jaamukaayu yàlla mais mu ngi ko tuddee ci turu jullit yi ni ñuy tudde seen barabu jaamukaay yàlla ngir wane na jullit yi barab boobu yéen a ko moom parce que ab yonentu moo ko tabax te lu yonent tabax rek jullite ko moom parce que jullit ñi ñoo nekkoon ci li yonente yi nekk ca waxu yonente ba nahnu awla bihim min Muusa nahnu awla bihim bi Moussa loolu ngay indi ba ci fii nun noo leen gën a yey ci yonte yàlla Moussa donc masjidul aqsa li muy wone ci lislaam dafa bari ba tax na jullit ñi waruñu ko sàggane xërte bi ñuy xam am ci barabu lislaam yu mag yi xerte bu ñu toll moom lañu war a am ci al masjidul aqsa moo tax même alquran booy seet dafay lëkkale ci barab yu bari diggante kaaba gi ak masjidul aqsa ak jàkk yonent bi ba ñuy jàng ci suuratu tiin wa tiini wa zaytuun wa tuuri siniina wa hada al amin abdullah ibn abbas bi mu koy firi dafay wax ne ak tiinu bilaadi shaam mu ne tiin mooy réewu shaam zaytuun bilaadu falastin ci ci baat bi noonu la ko firee bon baat bu yàgg la baat bu yàgg la du du du réew mu ñu sos démb mu ne attiin mooy bilaadu Palestine tuuru sinin mooy jabal bi nga xam ne fa la yont yàlla Moussa wax ak boroomam wa hadal baladil amin moo di màkk bi nga xam ne fi la yonent bi juddoo loolu li muy li muy wone mooy jullit bi barab yooyu yépp sa ay sa sa sa ndono yaa ko moom na ko fonk na ko jox yitteem même Ikrima bi muy firi borom bi wax bi mu wax ne fii buyutin adina allahu an turfa wa yukara fiha ismu Ikrima dafa wax ne buyut yooyu ñeenti jàkk la ci borom bi jublu mooy masjidu kuba ak jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak kaaba gi ak almasjidul aqsa loolu bu fekkee ne borom bi mu ngi lëkkale lëkkale boobu dafa bëgg jullit bi jàkk yooyu yépp mu jox ko yitte bi nga xam ni moom lañu am ci dundam ku ne xam na ni oustaz wax na ko ci kàddoom bi yonent bi ne jàkk yi nit mën a déplacé jóge barab ngir barab ngir dem fa barkeelu ziyaara ñetti jàkk la muy kaaba gi jàkk yonent bi ci medin ak masjidul Aqsa jullit ñi am nañu yombal ci tey ku bëgg a dem màkk xam nga fi ngay jaar pour dem fa boo fa demee dem ci kaaba gi yomb na ci yow boo fa demee dem jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yomb na ci yow waaye ñaata jullit tey ñoo mun a dem ci masjidul aqsa am na ñuy am possibilité di fa dem mais am na sax ñu fa dëkk ñoo xam ni julli fa yombulee tey jii rekk wala bi koor gi tàmbalee ñi bëggoon def intikaaf ci baytul maqdis dañu leen ko tere lañu leen may mooy julli génn dem ñibbi te léeg ñu tëj ko ci julli gi léeg ñuy segg ñuy dugg ak ñu dul dugg yéen yéen a ngi fàttaliku ci weer yi ca gannaaw yépp coow li amoon mooy ndax dañu fay def ay buntu yoo xam ne yi dafay nekk ci xarale jamono yahut bi di ko mën a contrôler ci waxtu bu ko neexee des portes électroniques nga xam ne day nekk ci ñoom dañuy toog ci seen bureau yor seen bouton tàng bu ñu ko bëggee tijji tijji ko tàng bu ñu ko bëggee tëj tëj ko daaw moo doon xeex bu metti bi nga xam ne def nañ ko jullit ñi foofu ba yàlla defal ndam jullit ñi ñu mujj bàyyi jàkk ji mais toujours def fa ay barrières yoo xam ni ñooy seet ñu war a dugg ak ñu warul dugg léeg-léeg ajjuma jot ñu gis ne dëkk bi xadar bi metti na nit ñi am nañu lu leen naqari ñu gàntal julli ajjuma ci jàkk ji léeg nit ñi nekk ci biir jàkk ji en 92 yéen yéen a ngi yéen a ngi fàttaliku li xew ci alxaramal ibrahimi ci fajar lañu fekk jullit yi nekk ci biir jàkk ji di julli fajar ñu tiire ay bal ña cay faatu faatu ci ñett cay mucc borom bi musal leen yéen xam ngeen ne li waral ñu créer OCI bi nga xam ne mooy conférence islamique en mooy bi ñu taalee jàkk jooju jullit ñi ci àdduna bi yépp yëg na tooñ gi metti am na ñoom ñépp ñu mer booba Malik Faysal moo fi ne ay magul islaam yu bari joge nañu fii ci réew mi dem fekki jotaay boobu ci al mamlaka saoudia wala ci ci ci mamlaka la ñu jëkk tàmbale jeexale ko ca Maroc ngir wane jullit yi ban taxawaay lañu war a def ngir jàkk jooju ñu ñoŋal ko donc al masjid al aqsa pour jullit yi jàkk ju mu mën a doon ci àdduna yitte pour jullit ñi parce que ci tooñ yi mag yi bokk na ci tooñeelu fexe ba ay jullit duñu jëfandikoo jàkk comme ni ñu ko war a jëfandikoo bokk na ci li nga xam ni moo waral ñu war a fonk question wu bi mooy àdduna bu dal daf ci bokk tooñ bañati am ci àdduna wala ku tooñ ku ñu tooñ te doo am foo ko faje booy seet yëngatu bi am ci àdduna bi tey bokk na ci li ko yëngal ni amee aw nit yoo xam ni dañu yëg ne tooñ nañu leen ba pare di leen noggatu te amuñu fu ñu ko jooye amuñu fu ñu ko faje léegi fexe ba àdduna bi dund ci naataang dund ci dal mooy fépp fu nit ne kuñ tooñ mu wàññi sa mer mooy nga yëg ne am na ku la fajal sa tooñ parce que bi ñu jógee ci xeex yu mag yi guerre bu njëkk bi ak geeru ñaareel bi ci la àdduna taxawaloon kuréel yoo xam ni li ko taxoon a jóg yépp mooy xeex bu mag dootul am ci àdduna donc ku ñu tooñ na àdduna bi yépp ànd dimbali la ba tooñ gi ñu la tooñ dañ mais li ñu seetlu mooy loolu amul ci mbiru Palestine bi léegi li xew nii ci Palestine nan la xewe loolu mooy tomb ñaareel bi li xew ba am réew mu tudd Israël jël suufi jàmbur di leen rey te kenn mënu ci wax loolu xew noonu fan lañu jaar ba mu xew barab boobu ñu tuddee Palestine barab boobu ñu ko jëkk dëkke lu mot ñaari junni at jëkk ñëwuk yonte yàlla Isa ibn Maryam ñooñu ay kanaaniyun lañu di ay arab ci arab bu jëkk ga dëkku Palestine yu mag yi ñoo ko tabax nee nañu ñooñu ñoo ngi jóge ci janubal yaman ñii jóge ca iraq ca babil ñu ñëw dëkk foofu parce foofu dëkk la boo xam ni dafa nangu mbay te suuf si dafa baax ñu tabax fa ay dëkk yu mag dëkk yooyu ba léegi ñoo ngi existé ñoo ngi am ay ariha asqalaan bayt lahm yooyu ay dëkk la yàgg yoo xam ne kanaaniyun yooyu ñoo ko tabaxoon boobu yahud amul foofu ñu fa dëkkee dunu yahud yahud yi ñoom fa ñëw ci gàddaay yi nga xam ne xew na jëkk lu juddu jëkk juddu Isa ibnu Maryam ci mën nga wax ni lu yées junni at donc fo loolu boobu mën nga wax ne arab yi jiitoon nañ leen fa lu ëpp junni at maam sunu ibrahim alayhi salaatu wassalaam jaar na fa waaye toogu fa dafa jaar ñëw ci janub bi jóge fa ñëw màgg ci ni ngeen ko jànge ci histoire lislaam l'islam jóge fa dellusee Falastin ab déer muy ju boroomam benn nguur goo xam ni mun nañ ko askanale ni am na ak lëkkaloo ak yahud mooy nguur gi nga xam ni yontu yàlla daawud taxawal na ko fa yàggul ñeent fukki at la fa def suleymaan ab diir bu gàtt nguur googu jeex yahud yi tasaaroo ci ci ci àdduna bi parce que al iskandar al maqduni moo ñëw jël dëkk ba lu jëkk jullit yi di fa ñëw yaatalul yahud yi politique bu bu bu metti la jëflanteek ñoom ngir xatal leen ñu tasaaroo ci àdduna bi donc romain yi ne fa bee bi nga xamee ne lislaam ñëw na bee yonent bi jóge fi bee ci xilaafatu Omar ibn al-Khattab anhu ci la ñu defaat fath Sham mu ñëwaat jël baytil maqdis ak masjidul aqsa ak dëkk yooyu defaat ko dëkku lislaam yéen yéen a ngi jàng ci histoire muahada bi nga xam ne omar ibn alxataab bind na ko ak waa iliya wala nasara najran bu la neexee nga xam ne la ca nekk mooy ñu bàyyi fi yahuud yi ñu nekk fi seen nekkin ñi nga xam ne ay nasaraan lañu nekk fekk seen nekkin bu ko defee jullit yi aussi ñu jox leen seen cër mais pour nga xam ne yahud yi ba fa lislaam bi ñëw boole bi fa Omar ibn al-Khattab di def fatxoom bare yu ñu mooy ñi mu waxtaanal ñépp nga xam ne ñoom la doon signeel ak déggoo ay nasaraan lañu la fa nekkoon ci ay jàkka ci ay jullukaay ci loxo nasaraan yi la ne moo tax pacte bi ñoom la gën a waxal ko sax yahud yi loolu moo wéy jullit yu yore barab yooyu bee nga xam ne nag tubaab yi ñëw nañu coloniser réewu jullit yi ah foofu lañuy ñuy duggee ci histoire bi dëgg-dëgg mooy barab yooyu bi ko anglais yi yoree boobu Amérique amagut doole boobu loolu jiitu na guerre bi anglais yi Grande-Bretagne ñoo coloniser côté boobu comme ni français yi coloniser Sénégal am lu xew ci réewu tugal yi mooy yahud yi nga xam ne dañu tasoon ci réewu tugal yi ñu commencé leen bunduxatal ci réewu tugal yi seen histoire yépp fu nu dem dañu leen xatal li ko waral mooy dafa am lu nuy doxe mooy ñoom dañu jàpp ne ñooy saabu al muxtaar ñoom ñooy njabootu yàlla gi yàlla tànn teg leen ci kaw nit ñi lu leen neex def moo tax dëkk bu ñu dem am fa xat-xat bi ñu amee xat-xat ñu def seen congrès bu mag boobu ñu def ci Suisse ci 1897 réunion boobu ci la ñu waxee ne il faut ñu am suuf sunu dellu Europe du sunu dëkkuwaay. am na fu nu cosaanoo il faut ñu delluwaat foofu mais ba léegi fi ñuy dellu leeragul ci ñoom mais seen xel nekk na ci ni war nañu dellu saam parce que foofu lañu ëpp cosaan bi nu ñëwee ba 1900 47 guerre bi door jeex guerre bu mag bi 1947 ku ñu wax moo nekkoon ministère des affaires étrangères bu Grande-Bretagne bu Angleterre mu ne leen danaa leen jox réew amaguñu réew amul fenn fu ñu mas a toog gouverner ko mu ne leen dinaa leen jox réew ñetti place am na place bu ñu wax ci Europe am na place bu ñu wax fi fii ci Afrique ne nañu Uganda lañ leen waxoon ba ñu am place boo xam ne bii mën nañ ko reyal mooy ñu dellu ci Palestine loolu bi nga xamee ne wax nañ leen ko ci 1917 ci la leen benn Balfour joxe dig boobu bi ñu ñëwee ci 1947 donc ñoom seen affaire yi euh, set boobu euh, ñu ngi ciy bàyyi xel toujours 1897 1917 1947. ci la mbootaayu xeet yi d'accord ne nañu dellu Palestine ñu def ko ñaari réew bii arab yi moom ko bii yahud yi moom ko ñu jox yahud yi réew joxuñu arab yi réew c'est-à-dire jàppalan nañu yahud yi ba ñu jël réew mu ñu leen wax arab yi bañoon nañu loolu parce que arab yi li ñu mës a wax mooy réew yi yahud yi amuñ fi réew mais mun nañ fi dëkk nag comme ñépp mais réew moo xam ne bi ñoo ko moomal seen bopp mënuñ ko fi am mais mun nañ fi dëkk comme ñépp loolu créer ñu amal réew mu tudde Israël ci suuf si nga xam ne ñoog palestiniens ñoo ko war a bokk ñu jox leen li ci gën a bari palestiniens yi ñu jox leen lenn li ci kayit ñoom ñu jàppandal leen ñu toog mais palestiniens yi tooguñu loolu indi juróomi xeex yu mag xeexu 48 bi moom la ñu tudde an ba an ba nga xam ne mooy daanu bu mag gi nga xam ne ci la réewu arab yëpp daanu moo andi xeexu 56 bi moo andi xeexu 67 bi 73 ba 82 xeex boobu gën jaa ñaari téeméeri junni faatu nañ ci li ñu ci perte ci alal ju ñu mën a compter muy alal ju ñu jënd ngànnaay dem na ci lu tollook ñetti téeméeri milliards ci dollar nga xam ne alalu alalu jullit la nii ju dem ay jullit la nii yu ñu rey noonu rek ci ci xeex yooyu entre Israël Égypte euh, siri Jordanie alors loolu am mais taba taxawaayu Israël li ci garaaw walla li ñu ci mënula dégg mooy ñun li ñu xam mooy réew ñetti yëf moo ko moo ko tënk réew day am suuf ñoo xam ne suuf si fii la yem cest à mu am ay frontières réew day am ñu ko dëkkee ñu xam ne ñii la réew day am tëralin boo xam ne bii moo moo leen boole mais Israël mën na am benn bi mais ñaar yi amu ko ñoom malgré que jox nañu leen benn parti ci suufu jàmbur mais ñoom li ñu bind te loolu mooy gravité seen mbir mooy dañu wax ne seen réew mu ngi tàmbalee ci niin mooy dex gi nga xam ne moo nekk ci Égypte jaar Soudan ñëw tënkaroog Bahrul Ahmar nee na seen seen dëkk foofu la tàmbalee bee ca dex ga ca kaw fële ca Furaat nga xam ne moo nekk ca Irak ak ca kaw te foofu ku ne xam na ñaata dëkk moo nekk ci biir foofu moo tax gis nga bu ñuy bu ñuy daaneel ab dëkk di ko jël waa àdduna bi du coow ñoom du rëy ci ñoom parce que dañuy gis ne seen alal la ñuy jël parce que seen dëkk ñoom ci seen gis-gis amul fu mu yem te loolu amul ci àdduna réew day am frontière ña fa dëkk aussi amuñu fu ñu yem parce que réew ma li ko li ko li ko li ko dox ay dëkk ay ñu ko dëkkee mooy ñu ñu jëlee ci orop indi leen li ñu tuddee déportation bi nga xamee ne natt bu metti na seen digganteeg Hitler wala seen digganteeg français ak dëkkante yeneen réew yi ci lañ leen di commencer di leen toxal toxal boobu aussi moom lañu ñu di ko def ñoom bu ñu demee ba yëg ne seen lim néew na arab yaa ngi leen di bëgg a ñu seet foo xam ne fii am na ñu fa am cosaan bu leen lëkkaleeg ñoom ñu dem leen jëli yéen yéen a ngi fàttaliku bu yàggul. falasha yi ñu mujje woon a jële fii ci Éthiopie yóbbu leen ngir ñu yokk seen limub aw nit loolu aussi gravité bi mooy day tax àdduna bi du dal parce que am na ay réew yoo xam ne ñoom seen gis-gis tàng bu fa seen doole yeggee mën nañ ko boole seen biir parce que réew yooyu ñoo ngi ci seen biir aw dikk léegi bi ñu toogee ñoom ba nga xam ne léegi am nañu réew te arab yi amuñu amuñu réew lan lañuy jëfandikoo li ñuy jëfandikoo mooy li ñu tuddee at tahwid at tahwid mooy lan mooy politique lépp lu doon màndargaal ne fii lislaam yàgg na fi loolu nanu ko effacé lépp luy wane ne fii arab yàgg na fi nanu ko effacé nanu fiy jëmmaal luy màndargaal ne fii yahud rek moo fi musa beneen politik bi mooy li ñu tuddee ak tahjir mooy ñu fexe ba waa Palestine yi fa dëkk ñu bunduxatal leen ñu génne palestiniens yi mat nañu douze millions ak kenn ñi ciy dund ci biir diggu Palestine mutuñu quatre millions ñu ngi ci àll bi te li gën a garaaw xam nga cu ñun fii ku tukki bu la neexee dellusi mais fii ñi génn fi mu ne nii Israël dafa considérer ne duñu ay palestiniens bokkuñu Palestine réew ya ñu nekk ay way làqu lañu leen considere du ñu ñu amul dëkk lañu gis nga daaw jeeg euh, ambassadeur bi ne fii dafa am groupe bu ñu mu yóbbu woon bëgg ñu ñu dugg ci Palestine ñu am visa am yépp ñooñu dañ leen tere même moom mi nga xam ne mooy ambassadeur ba dañu ko tere parce que bokkul ci ñi nekkoon ca réew ma moom ci biti réew la ne woon ñu def ko foofu ambassadeur donc kuy représenter réewam mënul dugg ci réewam parce que dañu considérer ne moom alors bokkul ci réewam loolu moo waral gis nga gis nga gis nga fan yi groupe yooyu dellu ñu leen di tiir ay bal moom la ñu tuddee al awdal ijbaar yi nga xam ne léegi ñun dañuy xaru dellu depuis daaw ñu ngi ko tàmbali ay groupe par centaine par mille ñooy du ñu xaar am autorisation du ñu xam dara dañuy def ay groupe rekk ànd def mbooloo dem jàkkaarloog char de combat ñu leen di tiire di leen di rey parce que ñoom nee nañu sonn nañu mënuñu nekk ci dëkk yoo xam ne yi dëkkuñ fa beneen bi mooy al ixtilaal mooy occuper place yi al istitaan mooy créer ay dëkk yu bees far dëkk yi fi newoon yahud yi lan mooy seen seen xutuura waxtu waa ngi dem seen xutuura seen seen seen danger bi nekk ci ñoom lan la <clears throat> bi si jëkk mooy dañu xajoowul kenn te foog nañ ne ñoo gën ñépp te loolu baaxul moo tax bi ñu nekk Europe mënuñ fa dund barab yi ñu nekk yépp yéen yéen a ngi leen di jàngat ci siiram même bi ñu nekkee Médine danu créer seeni dëkkuwaayu bopp nekk fa ñoom dong beneen bi mooy al israilul kubra li ñu wax ne seen dëkk mooy israil gu mag gi ñetteel bi mooy yahud yi fu ñu nekk yàq jikko la ñuy def instrument yi yàq jikko yi ci gën a bari ci àdduna bi ci seen loxo la ne parce que nit ñi bu seen jikko yàquwul doo leen mën a gañe pour nga gañe nit ñi ñu bañ a am lu ñu bëgg il faut nga yàq seen jikko moo tax yemaluñu ko seen bopp parce que ñoom lu ñu gis mooy àdduna la ñu war a dominer donc adduna boobu yëpp dañu war a xeex ngir yàq seen jikko moo tax gis nga in jumtuwaay yu xarale yi nga xam ne moo xew jamono nga xam ne jumtuwaay la lu ko tax a jóg mooy yàq jikko beneen bi nag mooy seen lobby maçonnique yi nga xam ni moo nekk ci àdduna bi di lëmbe nga xam ne ay kuréel lañu yoo xam ne yi dañu am seen doole am seen tëralin te li ñuy dox li ci gën a bari mooy li neex tubaab bi léegi question boobu ñuy waxtaane nag mbiru Palestine bu fekkee la loolu mooy histoire bi tolluwaay bi tey lan la tolluwaay bi tey mooy mbiru Palestine moo ngi ci jafe-jafe bu mu mësul am ba mu tàmbalee ba léegi mooy li ñu tuddee safqatul qarni mooy complot bi nga xam ne àdduna ñoo ko comploté ne affaire Palestine nañu ko jeexal benn yoon te du duñu am réew loolu Amérique ginnaaw bi tromp ñëwee ak réewu golfe yi ko ci jàppale li ñuy woote mooy xal lu dawlal waaxida c'est-à-dire solution ci benn réew palestiniens yi na am benn réew bu tudd Israël alors ñoom ñëpp ñu dugg ci biir loolu moo waral foofu nga xam ne mooy Jérusalem est nga xam ne fala Palestine waroon a am capital am moom mu jël fa yomb fa ambassade beneen bi mooy yahud yi ñoo ngi am xem xemamteef seen kilifteef ci masjidul aksa ñu profité jël ko parce que ñoom dañu wax ne du ñu am jàmm tànk seesu yont yàlla suleymaan ba ba mu taxawaloon wala ba xam ne daawudu moo ko tàmbali woon yont yàlla suleymaan taxawal ko ko eh, yeggali ko ñu ni loolu du ñu am jàmm tànk dekk ko te loolu nee nañu fi mu nekk fi mu waroon a nekk foofu la jàkk joo ñuy wax masjidul aqsa nekk donc seen mébét bu anto mooy masjidul aqsa dafa war a daanu ñoom ñu tabax loolu ñu war a tabax seen mébét door a yegg moo tax boo demee actuellement tey ñoom ñu ngi def lu ñu tuddee alxafriyaat c'est-à-dire suuf goo xam ne gi dañu koy gas jàkk ji wër ko ndomb ba jamono bu ñu ko jekkoo bu ñu koy daaneel day nekk daaneel bu jafe moo tax même tey jii masjidul aqsa moo ngi nekk ci kilifteefu Jordanie Jordanie ñoo yore kilifteef gi ñoom lañu ko dénk parce que ay awqaaful islam la te Palestine amul réew donc tey jii li nuy xeex xeex bu jàmp bi mooy kilifteef boobu nga xam ni moo ngi nekk ci loxo jordani te kilifteef administratif u parti boobu nekk ci loxo Israël nanu ko jël ci ci Jordanie jox ko israel bu ko defee mu yilif jàkk jooju loolu tey mooy seen xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex te loolu mooy waajal bu fekkee ne jekkoo nañu jàkk jooju lu ñu ci bëgg def man ko ci def tabax tàmpalu Suleymaan ba comme nu ñu koy waxee bu ko defee masjidul aqsa ñu jëlee ko fi ti kubbatu saxra ñu jëlee ko fi donc li ñuy wax mooy al awda ya moo ngi gën a am ñi résister néew doole ci benn parti rek la ñu nekk ci Palestine boo xam ne bii matul 15 pour cent ci seen suuf mooy fi ñuy wax Gaza yi doon jumtuwaay yi ndimbal àdduna di leen ko jox yépp jumtuwaay yooyu arrêté nañ ko tey ña fay liggéey duñu fayeeku ña fay feebar duñ faju boo deful ndànk mën nañu toog jamono boo xam ne bii électricité sax duñu ko am te ñoo ngi nekk ci yërmande yahood yi tàng bu leen neexee ñu jëlal leen ay bal daaw ci attaque ba ñu leen defoon ay quartier lim lañu daaneel lim nañu fa ci li ñu fa daaneel ci ay jàkk lu yegg ci juróom benn fukki jàkk ak lu teg ñu daaneel ko ci ci ci ci ci benn song song bu mujjee bii nii même chose ay ay xale yoo xam ni ñoo ngi ci atu jàng école yu yu yu tout tànk yooyu lañ leen di fekk jël leen yóbbu leen tëj leen donc delloo sa ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biti al ak ifras ani laajeen donc fi may tëjee comme que waxtu yu jeex na mooy almatlub waxtaan wi ñun bu nu ko waxtaanee ba pare lu nu bëgg ndax dañu ko waxtaan rek pour waxtaan ko wala duñu ko waxtaan ngir mu am lu muy jariñ li nu bëgg li ci jëkk mooy nun ñépp nu xam ne affaire Palestine affaire diine daf ci rax Israël bu ñuy bu ñu bu bu ñuy xeex seen pas-pasu diine la ñuy jiital fu am yahud ci àdduna da lay remplace daf daf ci jàppale ñoom dañuy wax ne yahud bu ne dafa am droit dellu yahud bu delluwul dafa am galak bu muy joxe benn impôt bu muy joxe impôt boobu yahudu Amérique yahudu Suisse yahud yi fu ñu mën a ne ci àdduna dañu koy joxe kenn ku ci ne solo sa am am ni mu toll ñaareel bi mooy nuy wane mettit wi am ci yahud yi ni ñuy jëflanteeg seen mbokk palestiniens yi aw mettit wu metti la ndax dëkk ci réew ñu génn la ci doole mënoo fa dellu amoo foo dëkk am na ñoo xam ne ñiy def nañu ci àll bi lu ëpp ñeent fukki at ñii juróom fukki at am na ñoo xam ne ñii faatu nañu seen ci àll bi seeni doom faatu nañu seen ci àll bi seeni sët ñooy ñi fa des loolu du lu du lu du lu woyof du lu du lu du lu yomb eh, eh, fii xam ngeen histoire u exil ni mu mettee yóbbu la foo dëkkul bàyyi la fa xam ngeen ni mu mettee parce que histoire fii la mais loolu koo xam ne ki yàlla may na ko jàppandal la ko defoon yàlla yàlla yàlla féete ko fu mu ko féete mais lii aw xeet la ko def plus de six millions et quelques nekk ci àll bi loolu loolu yombul moo tax am na kuréel boo xam ne li muy liggéey lépp mooy wax ak ñi yenu ak ak yelleefu doomu aadama nan la ñuy jàppale ñooñu ba ñu ba ñu ba ñu dellusi nusratu jullit ñooñu dañu am ci ñun ñu dimbali leen dimbali leen ci faral leen ci sunu xol mooy li ci gën a néew mooy nu faral leen ci sunu xol bu nu leen mënul jàppale ñu bañ leen reetaan ñu faral leen sunu xol am yërmande ci ñoom di leen ñaanal loolu mooy li gën a néew ci jullit bu ne mais du ñu yem foofu mooy dañ leen di jàppale ci sunu kàddu comme ni ngeen def nii jataay bi lu nu bëgg la mooy di yëgal nit ñi xew-xew bi ni mu demee ngir kenn ku ci ne xam bi nga ciy taxawee loolu bëgg nañ ko ci ne ku ne surtout ci ñi nga xam ne dañoo am kàddu ñun taxawal nañu benn kuréel bu ñu tuddee mbooloo àdduna moo xam ne day jàppale Palestine daaw ci màggal gi ñi ko jiite andi nañ leen ba ñu yegg ci sëñ bi xalifa bi seenu jokkaloo ak moom jàpp naa ne looloo ngi dox kuréel boobu aussi am na ay banqaas yoo xam ni ñoo nekk ci Afrique nekk ci Sénégal li ñu leen di woo mooy seen seen kuréel gi ngeen jokkook ñoom jàppalanteeg ñoom ngeen liggéey boobu ngeen bokk ci beneen bi mooy nu leen di tasaareel seen métit ci jootukaayu xalaat xabaar yi nga xam ne am nan ko nu bañ question palestinienne bi ñu fàtte ko bi may jéexale mooy ñu teqale diggante yahudu ahlil kitaab yi nga xam ne alquran ñoom lay wax ak yahud yi fi nekk ci jamono nga xam ne création siyonist la boo xam ne bii ay nit yu am ay pexe rek ñoo ko def bëgg dominer àdduna bi dominer monde bi te loolu yàlla bindewul jamono noonu yàlla li mu bind mooy jullit ñi dinañu am tolof tolof dinañu am dinañu am mettit mettit dinañ leen sot man leen ci jamono waaye fa mbir mi jeexee ci seen loxo lay mujje wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al arda yarisuha ibadiya salihun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin jazakallah xayr jazakallah xayr jazakallah xayr jërëjëf euh, euh, Cheikh Muxtaar Kebe barakallahu fika jazakallahu xayran ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi yaakaar naa ne képp koo xam ne doon nga ko teewlu rek tey xam nga Palestine bu baax a baax xam nga bay barab bu tedd boobu nga xam ne jullit ñëpp ñoo ko bokk yaakaar naa ci taarix beeg ci ni nga dëkkee ci lépp rek yaakaar naa ne leer na tey xam naa waxtaan wi am gum am solo tax na am na ay laaj sax waaye dafa am mel mbokk moo xam ne daf ci bëggoon a def benn taxawu seetlu bu noppee nag xam naa li nga xam ne moo ci rot ci ay laaj incha allah ñu mën koo kii kon sëriñ Xaadim Seck. mën nañ koo jox lu toll ci xam naa ay minutes yu bu ko defee mu ñëw ci taxaw seetlu ci waxtaan wi eh, am ko mu am solo boo ko defee bu noppee sëñ bi mën naa mën naa toog nii ndax sëñ bi mën ngaa sëñ bi def commentaire auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala mbokki alwafa leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaaraat bu baax di sant bu baax ci waxtaan wi nga xamante ne sëriñ Maxtaar Kebe tey indil nañu ko fi muy tomb bu am solo boo xamante ne bu yitteel jullit ñépp la di tomb boo xamante ne ni ma ko mën a waxe gravité bi fi mu toll raw na euh, niñ koy jàngate euh, ndax dafa am ñaari aspect yu ci nekk muy bi mu ko tëjee muy ñi nga xamante ne dañ leen woowee ay yahut ak ñi nga xamante ne ay sioniste lañ ñu jaxasoo jaxasoo goo xamante ne ku leen ku deful gëstu dëgg-dëgg doo mën a am ràññat la ci ñoom ñaar léegi nag ñi nga xamante ne ay sionist lañ dañu teg ay projet yoo xamante ne moom moo lëmbee àddina bi ci it liñ ci waneegul li feeñagul ci doon danger ci jullit ñi moo ko raw fuuf téeméeri junni yoon xëy na euh, du ñu guddal di di xóotal ci li nga jot a wax ndax leer na nàññ matale na sëkk waaye dañuy taxaw ci euh, ñaari tomb yooyu benn bi muy entre sioniste yi ak yahud yi nga xamante ne moom la yàlla di wax ci alxuraan ñu nekk ñaari communauté yu wuute beneen bi ci topp muy nga forole ko muy eh, wàllum eh, temple di Salomon mu nekk lu lu lu doy waar loo xamante ne jàpp naa ne bu nit ñi xamoon dëgg dëgg dëgg projet bi dootuñu nelawati guddi ci man boog li ci gëstu gëstu. ñu bu ñu xamoon li li li nekk ci ginnaaw projet bi dëgg dëgg dëgg dana am ñoo xamante ne dootuñu nelawati guddi yooyu euh, moom jox leen ci misaal tuuti rek muy li ñuy wax intelligence artificielle muy suñ téléphone yi ñuy utiliser lépp loo xamante ne lëkkaloo na ak wàllum internet am na ci yenn borom xam-xam yuy jàngat ne euh, machine Dajjal mën nañ ko lëkkale ak internet ndax boo xoolee. comme dañu doon wax ne benn bët lay am day mën a xool fu fu daj lépp boo xoolee caméra bi benn bët la am ca foo bu ko fixé nii foo mën a nekk ci àddina bi da da koy gis waaye la nekk ci ginnaaw sax romb na loolu muy projet boo xamante ne mooy loolu nga wax ci taxawaatal siège u yonent yàlla Suleymaan boobu mu amaloon ba yilifoon àddina bi léegi nag ñoom euh, li ñu projet bi ñu teg moom mooy taxawalaat li ñuy wax intelligence artificielle intelligence artificielle boo xamante ne mooy diriger àddina bi yépp ca loolu lu lu xaw a xóot waaye ñu ngi koy jëfandikoo ci xamu xamuñu ko mu nekk euh, ay danger yoo xamante ne bis bu sottee ni mu war a demee dëgg dëgg dëgg kenn du ci mucc muy jëmmi euh, euh, organisation bi ñu organiser monde bi ci ni muy doxee nga xam ne tey jii lu jëm ci wàllum alal lu jëm ci wàllum koom lu jëm ci wàllum médecine lu jëm ci wàllum euh, circulation lu jëm ci wàllum euh, lépp loo xamante ne moom mooy système bi ni ñu ko mën a tuddee système bi day lëkkaloog intelligence artificielle boo xamante ne day mel ne jinne ya nga xamante ne ñoo doon liggéeyal yeneen yàlla Suleymaan ci jamono jooja day mel ne intelligence artificielle bi mooy taxaw taxawaay boobu bu sottee. nga xam ne maanaam daal xajul ci ab jàngat bu ndaw dama leen di junj rek pour nit ñi bàyyi ko xel def ci ay gëstu ca moytu ca it delluwaat ci seen diine parce que man bi ma seetloo lenn rek laa mën a gis ne moo ci mën a musal nit ki muy mu am dëgër laayu diine bu dëgër di muslu ci seytaane saa su nekk ci ay waxam ci ay jëfam ci ay lekkam ci ay naanam saa su nekk da am dëgër laay ci diineem bu wér a wér a wér moo ko mën a musal ci intelligence artificielle boobu parce que mënu cee mucc ndax dafa jaxasoog suñu dund ci gàttal daal xam naa euh, du ma mën a di di sori ndax bañ a li nga wax daal leer naññi dama doon bëgg joxe foofu ab ab joxoñ rek ngir nit ñi xam ne li nga lëm ci biir waxtaan wi ëpp na doole foofu li nga ci feeñal na nit ñi bàyyi xel ne Palestine daal mi ngi mel ne keneen jullit la boo xamante ne bu taxaw fi mu taxaw bis bu ñu ko màbbalee danañ màbbal jullit ñi nag nit ñi bàyyi xel euh, damay bañ a guddal di wàcce foofu yi di wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. macha allah jërëjëf euh, sëñ Xaadim Seck euh, jàpp naa ne taxaw seetlu boobu am na solo lool ci waxtaan wi nga xam ne moom la Seex Muxtaar Kebe doon waxtaan tey kon yaakaar naa ne tomb bi tey mbokk yi déglu nañ ko bu baax a baax kon mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek waxtaan wi mi ngi doon jàll en direct ci benn. site internet bi ñuy wax Touba Vision ak Alxadimiya ak Alwafa TV Darou Mouti ak Touba Monde bi rajo yi nga xam ne ñoo nekk diggante Darou Mouti ak Touba it ñu ngi koy teg en direct muy Darou Mouti FM en direct la ko doon jàllale am na rajo bu ne ci Kajoor bu ñuy wax rajo Ñaaxeen moom tam en direct la ko doon ak yeneen rajo yu bari ak yeneen site internet yu bari bari yoo xam ne ñi ngi doon jàllale waxtaan en direct kon xam naa waxtaan bi am na solo moo tax laaj yi xam naa ne bari na waaye dañuy jukki lenn ci laaj rek boo ko defee jëkkanteeg waxtu balaa doog jot mm, sëriñ bi mën cee tontu kon mbokk yi suba ni ñu ko waxee woon rek euh, ci fukki lu fan bi ak juróom oustaz Ahmad Bass moo war a ñëw ci jotaayu maanaam way ci wàllu loxo loxo al walafiya bu dee ci àllarba ji oustaz Mor Mbay al ittihad wa taawun fil islam maanaam bennoo ak dimbalante ci lislaam bu dee ci alxamis ji oustaz Daoud ja ci waa ahlu badar ñi nga xam ne ñoo teew woon badar bu dee ci ajuma ji professeur Babacar Mbay mi waxtaan ci histoire euh, nègre maanaam nit ku ñuul ci ni nga xam ne noonu la ko professeur Cheikh Anta Diop gisee woon bu dee ci bu ci dibeer ji bu dee ci gaaw bi euh, oustaz Atoumane Ndiaye Atoumane Ndiaye ab arsifi la dawrul masaayix fi muharabatil istimar maanaam sëriñ si rol bi nga xam ne amoon nañ ko ci euh, jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon colonisé colonisé woon réew bu dee ci dibeer ji benn gëstukat mag ku ñu wax Adnan Babu arjuhu ilal hayati moo mawti maanaam ginnaaw boo xam ne faatu am na de euh, dund bu amee ginnaaw bi euh, ginnaaw faatu euh, bu dee ci altine ji oustaz Salihu Guèye Badar moom mi ngi jëm ci alxitab attention bi waxturatihi maanaam discours yi nga xam ne ci wàllu par par loola ak xam ne moo ci nekk ñu ko mën a kii xam naa loolu mooy programme semaine bi incha allah kon xam naa dañuy jox oustaz Amadou Mbow mu ñëw xam naa ne jox laaj yi sëriñ bi yenn laaj yi ñu jukki ci yenn laaj rek bu ko defee xam naa njëkkante waxtu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ bi mën ngaa del si waat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu sell wu tedd wi di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla mu nangu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bàkkaar te yàggal suñ kilifay diine sëñ Kebe Oustaz sëñ Maxtaar Kebe ci turu mu assasatu Wafa bi xuquqil iman ngi lay sant baax a baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yem ndax xam nañ ni loonu may ci sa bopp la waaye sa sa jot may la ko Euh, bégg nañ lool ci tam bi itam dégg nañ ci lu kawe njot waxtaan wi am na solo lool teewlu nañ ko ba tax na waxtu wi xataay waaye kon laaj yi dina gën a bari waaye nag waxtu wi moo toll noonu ñu tànnoon ci yan yenn ci biir yi mbokk yi laaj rek yenn laaj yoo xam ne daañu ko mën a njëkkanteeg waxtu wi ngir ñu man koo jàllale mbokk bi nee na ginnaaw bi mu dégloo waxtaan wi rafetlu ko da laaj noo gisee taxawaayu jullit ñi ci Palestine ak lii nga wax lépp ak jullit ñi ni ñu baree ci àddina bi jege lu jege milliard ak nangam. lan moo ci seen taxawaay ak nuñ ci war a taxawaay. waa li mbokk mi wax maa ngi kontaan ci déglu beeg teewlu bi ak euh, mbokk mi def euh, ak yokk ci waxtaan wi euh, gën leeral yenn tomb yi li nuy wax mooy jullit yi un milliard huit cent millions gën jànneewu li am ci koomu àdduna bi li ci gën a bari ci seen loxo la ne barab yi nga xam ne mooy barabu jokkaloo àdduna bi yépp ci seen biir lay jaar yahud yi bu nu bariyee ba bare bari ñoom li nu am lépp bu nu ko bu nu ko nattee matul fanweeri million loolu mennum réewum arab bu toll ni misra moo leen ëpp waxuma la nag jullit yi nga xam ne yegg nañu ci ay milliards donc bu ñu taxawoon taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw bu boobaa mbir mi du demee nii jàppalewuñu leen ni ñu leen war a jàppale mais sax dañu leen sot xam nga bi ñu demee ba en 90 jullit ñi li ko dalee ci 48 ba 90 ñoo ngi àndoon ak palestiniens yi di leen dimbali di leen jàppale mais. bi ñu ñëwee ba ci 90 réew yu bari ci lañu wax ne mbir mi metti na léegi nañu neexoo ak Israël neexoo googu moo tax waa Palestine léegi dañu wéet ci seen xeex mën nga wax ne ni ñu daan am jàppale ci jullit ñi ametuñ ko parce que jullit ñi arab yi ñoo féete ci kanam te arab yi kenn ku ñu dem nga waxtaan ak Israël rek lekk moom sa problème mooy lu ñu tudde siyaasatu tatbir tudde ko normalisation loolu ba mu amee ba léegi ci la mbir mi gën a jafe gën a xóot mais bu fekkoon ne jullit ñi am na nañu yëg-yëg bu ñu war a am mënuñu taxaw at rek te lu tax ba ko Arabie saoudite jeexee ak Malik jéemee ak Malik Faysal alors dañu ko bunduxataal mais ñi ñëw ci gannaawam ragal ñu dellu gannaaw donc li ma mën a wax mooy jàppale gi des na surtout ci ñi nga xam ne ñoo yor kilifteef bi bu dee màkk nag moom mën nga wax ne noo seulement jàppalewul Palestine mais mën nga wax ne ci sunu fii ñuy wax ni tey dañuy wañ seen loxo di leen sot ngir ñi nangu li nga xam ne moom la Amérique bëgg ak Israël. jërëjëf loolu day mel ni kon ñëw na ci tontu bi nga xamante ni mbokk mi doon na ko laaj mu ni ndax màkkatal mu karam taxaw na ci mbirum Palestine ni mu ci war a taxawee kon mel na ni ci bu nu déggee ni nga wax mooy seen taxawaay ci loolu kon day mel ni des na ci mbokk mi mooy laaj mu ni noo gisee ni buñ ko defoon. ñoom waa Palestine dinañ am jàmm mën a am ak dal ban ban solution nga yaakaar ne rek bu ci awoon ñoom dinañ mën a am jàmm am dal. solution yi ñaar la bi ci jëkk mooy ñu continuer bañ xam nga bi ñu demee ba 90 ñaari kuréel yu mag ñoo doon xeex ci mbiru Palestine mooy lu wax fatxa ak kuréel yu judduwaay ci gannaawam di Hamas ak ay jihaad ak yooyu Fatha dañu ko wax ni. na dindi ci aw doxalinam jaamaarloo xeex na ko dindi ci aw doxalinam loolu ci aussi bi ñu defoon fii ci Dakar en 92 lañu ko defoon léegi na waxtaan ak Israël donc lii tax jàmm am mooy nanu dellu waxtaan mais waxtaan boobu na fekk aussi li ñu war a bañ dajale nañu seen doole ñoom ci seen biir ba bañ ko lan moo lan moo leen ñàkkal doole fi mu ne nii mooy dañu leen nax ci ñuy xëccoo loo xam ne lii amaguñ ko ñoom amaguñu réew ñu ne leen créer leen autorité autorité c'est-à-dire bu àdduna bi dañu mën a naxaate xam nga réew mooy am gouvernement mais ko amul réew doo am gouvernement léegi ñu ne leen dañu leen di jox autorité waxuñu leen ne am ngeen réew parce que amaguñu réew mu ñuy mu ñuy ñuy xuloo ci autorité boobu kan moo koy jiitee ak nan la ñu koy séddalee parlement bi ku fay ne parlement boo xam ne bii la leen di fay sab noonu la koy jox cest à ndimbal bi ñuy jëlee ci àdduna bu ñu ko arrêté duñu fay du ñu fay député duñu fay ministre du fay du fay fonctionnaire alors ñoom ñaari kuréel yu mag yooyu ñu nekk fa di xëccoo ba dëkk ba ñu sédde ko def ko ñaar xamaas yor Gaza fatxa yor fële ñuy wax uh, alqitaa nga xam ne loolu tey mooy li leen néewal doole ba nga xam ne pour ñu mën a def lañu ñu war a def mooy il faut ñoom ñaar ñu waxtaan ba nekk benn kuréel bu am doole bàyyi xeex bi nekk seen diggante bu ko defee mbootaayu àdduna bi dimbali leen ñu def waxtaan wu màndu parce que xeex du leen jox li nu bëgg li nu bëgg ci waxtaan wu maandu la nu koy amee bu ko defee àdduna bi créé waxtaan wu maandu woowu ñu jox leen ñoom li ñuy laaj ñoom li ñuy laaj bareetul mooy li Israël jëloon ci ñoom yépp ba 1967 nañu ko jël waaye li ci des à partir de 1967 ak léegi nañu leen ko jox. bu ko defee ñu am réew moo xam ne mii dana xala tane aku lëf jazakallahu xayran sëñ Maxtaar Kebe ci laaj ci tontu yu am solo yi waxtu wi moo ñu jot waaye des na ay laaj am na ci rajo yitam rajo bu nekk Kébémer moom itam dafay jël waxtaan wi en direct fii nu toll nii ak rek muy Nazir FM moom itam day jàllale waxtaan wi en direct site yi itam site di koy jàllale yu bare bari la naka noonu ci wàllu télévision yi naka noonu ci wàllu rajo yitam rajo yi nekk diggante Touba daaru mott muy Touba Mbacké FM muy Walf Fadjri muy Lamp Fall FM muy Zig FM muy RFM muy Sud FM ñoom ñépp dañuy jàllale waxtaan wi Darou Moukhty FM da koy jàllale en direct rajo bi nekk Ñaaxeen da koy jàllale en direct kon waxtaan wi képp ku koy topp da ko mën a am ci barab yu yaatoo yaatu suba xam ngeen incha allahu taala oustaz Ahmadou Baas bu Alaaji Mbay Baas moom la ñuy dalal mu waxtaan ci ash-shi'rul fii muy jataayu wolofal suba moom lañu ñu war a dalal kon ñu ngi sant tey gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bu woo ci air Mbàkke yéen ñi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wëxngal këpp mën ngeen a jokkoo ak agent de voyage bii di wóor ci Air Mauritanie waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbàkke képp koo xam ne sa loxo tamit jëtul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu mbokk soxna yi ba tey it ubbil leen fa benn assirance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i assurance yu wér te wóor ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa Kër Sëriñ Abdoul Ahad Mbacke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu. agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki ki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wëngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngeen mën a jokkoog ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 boo leen ñëwee dingeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doo Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Sëriñ Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Sëriñ Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen a agent de voyage bii di wóor ci Air waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu bopp soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i yu wétte wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa Kër Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaay yi nga xam ne billet màkk ni ki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngël këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon Touba Daaru Minam Dia et frère Touba Daaru Minam Dia di yëngu lépp lu jëm si wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et frère mu ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicon ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo Orange Expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne. ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen ñaanal kooru jàmm tey ñaanal mu yàgg fi loolu def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ko ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu ak itam bu Inde. ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77. 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalati na ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu soxla ci daal salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bi sar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907. Touba Darou Minam Dia di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii ci Touba Touba Darou Minam Dia et frères mën ngeen fi amee ay portable ci ay marques yu différents lu si mel ni iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Jaay et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu mot gérant ba di Moustapha bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et frère Touba Darou Minam Dia et frère ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér Abdou na def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu ko ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre mp lustre cristal pm lustre cristal gm lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77. 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalati na ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara ma Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki Touba Darou frère di yëngu lépp lu jëm si wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Darou Minam Dia et frère mën ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différents si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données si seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Jaay et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu mot gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode transfert yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et frère Touba Darou Minam Dia et frère ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kii du Abdou na def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii di Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo ko mu di salle de su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907.